ñu ngi woon ba léegi ci <clears throat> lettre yi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam doon yónni mbiru jamono joo jële ak njiit yi gisoon nañu <clears throat> te jeexaloon ci jotaay bi weesu bi nga xam ne moom la joxoon seydina Amru ibn al-As mu joxoon ko Seydina Amr ibn al ngir mu yóbbu ko ilaa Oman foofu la ca Oman ña ka fa ne woon ñaari buur lañu woon ñoo xam ne ñoo jiite woon dëkk ba di Abd ak Jayfar wala Jayfar ak Abd ibnayil Junanda muy ku ñu wax Jayfar ak Abd ñoom ñaar ñépp seen waajur di Junanda Euh, gisoon nañ ñoom ni ñu que ne pour gàttal que ñoom mujj nañu tuub mujj nañu nangul yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Seydina Amr ibn al-As fa la mujj nekk <clears throat> ba ni nga xamante ne bi aleyhi salaatu wassalaam di génn àddina riwaaya yi am na yu ne foofu la ko fekk ci ñoom ñële di ca Umaan ca nga xam ne mooy Jayfar ak Abd ibn al-Julanda <coughs> euh, voilà maa ngi doon dégluwaat kii entre parenthèses <coughs> kiiwu Najaashi bi bi mu naan fa lays laysal ayaanu bi ashfa min al xabar aw kama lu mel noonu lool lim ci bëgg a wax en ni ma ko traduire bokkul ak li bokkul ak li siiw que ne gis weddi gis bokku ci walla gis moo gën a leer luñ la nettali boobu contraire bi la wax ndax dafa bëgg a wax ne nubuwa xabaar bi lay laysal ayaanu nekkul gis du moo gën mën a faj sama sama ashfa mën a faj sama ñàkk xam minal xabar yi ci li nga xamante ne mooy loo xam ne dañ ma ko informé ndax ki ko informé moom du juum alors que bët mën naa juum voilà dafa bëgg wax ne moom bi muy nangu ko ne xabaar bi mu am ci ne aleyhi salaatu wassalaam kii la moom la suñu téere yi doon wax l'injil loolu ci xabaar bu leer mii xabaru sama ci injil laa ko jële te boobu suñu boroom moo ko jox seydna isa ibn maryam te loolu moo ëpp doole fopp moo ëpp doole fopp li nga xamante ni mooy loo xam ne danga koo gis voilà moo tax moom loolu la loolu la doon mais pas li siiw que ne gis voilà loolu je tenais à le préciser léegi wu ñu konti kon tey ñu waroon a continuer ci lettre yooyu ginnaaw Jayfar ak Abd ñu war a gis kon beneen lettre boo xam ne ginnaaw bi ñu gisee Kisra Qaysar an-Najashi ak ki nga xam ne mooy al-Muqawqis ak ki nga xamante ne mooy Hawza ibn Ali alxanafi saaxibul Yamaama gis ki nga xam ne mooy Jayfar ak Abd ibn al-Julanda tey ñu war a gis nag lettre bu bees <coughs> boo xam ne alayhi salaatu wassalaam yónni woon na ko te lettre bii ba mu ko yónni mooy jamono ja mu yónnee Qaysar lettre jamono jooju la yónni woon lettre bii muy lettre boo xam ne mu ngi ko yónni koo xam ne masoon nañ ko tudd muy alxaaris ibn abi chimr c'est pas chamir c'est pas chumr c'est pas chummar c'est ibn abi chimr comme ni nga xam ne noonu la ko <coughs> boroom mawaahib charxul mawaahib di imaam az-Zurqaani daldi leerale kon alxaaris ibn abi shimr alxassani aleyhi salaatu wassalaam yónni ci moom moom nag mooy ci territoire bi mu jiite woon moom mu ngi woon ci fële côté Jérusalem mooy sorewul woon Jérusalem mooy dëkku yi nga xam ne temps yooyu dëkki arab la yoo xam ne dañoo jege bilaadu Sham yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy yónnee lettre joxoon ko Seydina Shujaa ibn Wahb wala ibn Abi Wahb moom defoon nañ tarjamaam jamono yéle avant ñuy dugg ci lettre yi am ñu ne Shujaa ibn Wahb la tudd am ñu ne ibn Abi Wahb radiyallahu taala anhu ah, boobu imaam al-Waaqidi raxmatullah aleyhi moom moo ko solo ah, te tamit imaam at yi soloo na ko ci taarixam jaare la ko ci yoonu jële ko ci yoonu imaam al bi sanadin ak am na ñeneen ñu ko tudd tamit ci ahlu siyar wal maghazi waaye seen sanad yépp dañoo wéradi mooy wérul ah, moom al-Haaris ibn Abi Shimr al-Ghassani moo newoon maliku Ghassan buuru Ghassan comme niñ la ko waxe nekk ci pays limitrophes yi nga xam ne dañu jege woon ak Syrie gu yàgg goo gële ta muy dëkk arab yi jege woon foofu nga xam ne soriwul Dimashq di Damas léegi ana lan la ko lan moo ne woon ci lettre boobu woon wax nañ la ñi nga xam ne ñoo ko solo muy riwaay imaam al ak imaam at te ci moom la ko jële ah <coughs> soriwul woon Dimashq moo tax am Ghassan soriwul woon noonu Dimashq noonu ak li nga xam ne moo jege Dimashq ville yi noonu Seydina Shuja ibn Wahb al asadi <clears throat> bokkoon min as-saabiqiin al awwaliin comme ni ñu ko gise woon gisoon nañ ne demoon na xabasha gàddaayoon na Éthiopie ba yonent bi alayhi salaatu salaam nekkee badar no makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman te xare yonent bi sa salaatu salaam yépp moom mi fekke na ko moom Seydina Shujaa ibn Wahb bu ñu ko faate woon comme niñ ko gise woon fa nga xam ne mooy Yamaama na ko noon imaam ibn Isxaaq tudd na ko tamit këne moom la yonent bi alayhi salaatu yónnoon na ko ñoom ibn Hisham ak ñoom imaam ibn Hazm raxmatullaahi ala jamii imaam ibn Hisham nag dane non Seydina Shujaa ibn Wahb yonent bi alayhi salaatu <coughs> pardon moom imaam ibn Isxaaq moo ne imaam Seydina Shujaa ibn Wahb dañ koo yónni fan ci alxaaris ibn abi shimr alghassaani kanta imaam ibn shihab eh, imaam imaam ibn hisham moom dane jabala ibn al ayham lañ ko yónni woon ci benn njiit buñ naan jabalatu ibn al ayham ci moom la kooku la yonent bi aleyhi salaatu wa yónni woon kan shujaa ibn wahb kanta kii imaam abu umar mooy kan kuy abu umar yuusufu ibn abdil bar seydina yuusuf ibn abdil bar al andalusi muy imaam ibn abdil bar moom dane ci ñaar yépp lañ ko yónni yonent mi aleyhi salaatu daf ko yónni fan ci jabala ibn al ayham waaye daf ko yónni tamit ci ki nga xam ne mooy alxaaris ibn abi shimra al ghassani am na ñeneen sax ñu ne noonoo moom dañ ko boole woon ak ki nga xam ne mooy seydina dihya ibn xalifa al kalbi moom la àndaloon moom seydina alxaaris noo shujaa ibn wahb imaam al-Waaqidi kon lii mooy nettali bi na ko ñoom imaam Ibn Aiz tamit solo nañ ko moom indi na nettali bi bi mu ko yónnee bi ko alayhi salaatu salaam yónnee dane ma dem ba foofu fantahaytu fa wajadtu mashghulan bi tahi bi tahyi'ati diyaafa li qaysar wa huwa jaa'a min himsa ilaa iiliyaa haythu kashafa allahu anhu junuuda faarisa shukran lillahi ta'aala nee na moom seydna Shujaa ibn Wahb nee na bi ma dikkalee alxaaris ibn abi Shimr al-Ghassaani ngir jox ko lettre alayhi salaatu wassalaam dama koo fekk mais mu ngi préoccupé woon ci di waajal nganale gi nga xam ne moom la moom la war a ganale ki nga xam ne mooy moom la war a ganale ki nga xam ne mooy Qaysar di César mu ne fekk moom Qaysar mu ngi woon Hims foo jëm jóge Hims doon dem Iliya di baytul maqdis mooy ginnaaw ba nga xam ne ci la ko suñu boroom dimbalee mu daldi récupérer ci perse yi terre yi nga xam ne moom lañ nangu woon ci ñi nga xam ne ñooy perse yi yi nga xam ne lañ nangu ci romains yi foofale léegi nag comme niñ ko gise woon ca ba riwaaya Seydina Ibn Isxaaq bi bi muy nettali ci xadiisu Qaysar bi ci moo tax ci jamono jooju la woon fekk Hiraql ñëwoon fa ngir constater victoire bi waaye demale ba al-Quds daal di fay sant boroom bi subhaanahu wa taala ci ngañaay yu màgg gi nga xam ne moom la ko may ci kaw noonam seen noon yi di ba pare récupérer as-Salib bi nga xam ne moom la ñuy récupérer ci l'empire perse alxaaris ibn abi shimr comme que ci satelitu dëkk yooyu nekkoon ci satellite romain yi lañ bokkoon mu yëg ne Qaysar a ngi fi dafiy jaar muy waajal nag ses préparation ci feet bi nga xam ne moom lañ koy waajal ngir bu fi jaaree nag ñu xam ne de ce côté-ci de l'empire César a été te tamit mu nekk loolu lu màgg la nee na man Shuja Seydina Shuja ibn Wahb al-Ghassani radiyallahu anhu nee ba ma ñëwee foofale ci Ghassan daanaka talul woon lenn lu dul nekk ci préparatif yoo yële mu ne fa aqamna ala baabihi yawmayn aw thalatha fa qultu li xaajibe nee nag euh, nekk nañu foofale ca buntam mooy ñu nekk ci pale bi foofu yàgg nañ fa quoi mais mënuñoo fexe ba gis ko ndax talul leneen nee na après ma wax le son chambellan son valet wala ki nga xam ne mooy son aide de camp comme niñ koy waxe alxaajib mooy bëkk néegam ma ne ko bon ma fa toogee trois jours nag deux jours ba trois jours jàpp trois jours gisuma ko te man dañ maa yónni yonent mi alei satu salam moo ma yónni nee ma ñëw wax waa ji ne ko inni rasulu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man ndaw ndaw yàlla li laa ci alxaaris ibn Ghassan ibn abi Shimr al-Ghassani fa xaajibu waa ne ma laa tasilu ilayhi xatta yaxruja yawma kada wa kada nee ne ma <laughs> ah na la leer ne manoo àggit manoo jote ci moom de manoo accéder ci moom fekk génnul te nag génnagul ah jour tel lay génn mu wax ma jour boo xam ne daal de toute façon du suba mu ne wa ja'ala xaajibahu wa kaana rumiyan ismuhu mira yasaluni anhu alayhi salaatu wassalaam wa ma yad'u ilay nee na bon après waa ji nag mujj di discuter ak man xam naa moom it taxawaayam bi yàgg na fi de toute façon loolooy liggéeyam bi mu ma waxee lool nee na moom nag Mira la tuddoon ab romain la woon kaana ruumiyan mooy romain la woon ndax gars yi dañu muus gis nga romain yi lan euh, gaa yooyu ñu ñu malin lañu ay l'empire Rome romain ñu garaaw lañu woon mooy nga foog ne xaajib bii mu def mu nekk fii nekk romain comme ñoom tawaa ji di arab mu nekk son aide de camp nga foog ne c'est c'est fortuit non kooku dalay leer ne waa ji lu fi waa ji def lu wuuteeg lu seen empiir bi di Rome bëgg da leen ko yëgal seen empire romain byzantin da ko yëgal loolu moom c'est sûr waa ji day de toute façon li muy jouer ça il va jouer un rôle d'espion kii en même mu ne moom nag ab ab ruumi la woon ab romain la woon tuddoon Mira nee na ah mu commencé moom di ma laaj ci mbir yonent bi aleyhi salaam ak ci lan lay woote jëme mu ne fa kuntu uhaddithuhu fa yariqa hatta yaghlabuhu yaghlabuhu al-bukaa nee na ma koy mu may laaj ma koy tontu di ko wax ci alayhi salaatu wassalaam ci li muy woote lislaam beeg yooyu nee ma gis mbir mi da ko touché touché mu mu too mu mu nekk koo xam ne mbir mi na ko oh. ba ni nga xamante ne nii ci la commencé ma gis ko mu commencé di jooy ndax li dégg ma may décrit yonent ma lay saaf saaf ak diine ji muy woote mu ne fa yaqulu inni qara'tu fil injil mu ne inni man mira xaajibu alxaaris ibn abi shimr yi qara'tu fil injil wa ajidu sifata hada nabii biayni biaynihi wa kuntu adunnuhu yaxruju bishaam fa araahu xaraja bi ardil quram fa ana uuminu bihi wa usaddiquhu wa ana axaafu min alxaaris ibn abi shimr an yaqtulani mu ne man jàng naa ci l'évangile mu ne ma jàng naa ci l'évangile que ne ba xam ci ba trouver fa melaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi aynihi moom ci boppam yow liñ fi wax yépp mu ngi mel ni yow daa am loo xam ne man dama ko xam yow nga ñëw di ma ko décrire man dama koo liiroon yow na dangaa dund ak moom li ma wax nii li nga wax yépp amul dara lu ci wuteeg li ma liir ci l'évangile te lool gisoon nañ xadiis seydina amr ibn abdallah ibn amr ibn al bi nekk saxi imaamul buxaari muy aaya booba li nga xam ne dafa newoon ci l'injil di wax décrire li nga xam ne mooy melow aleyhi salaatu wassalaam waaw léegi nag mu ne ma man nag yaakaaroon naa ne Sham lay génne mooy Syrie bii lay lay génne comme yonent yi ñu saab saab ñu ci ëpp foofu lañ génne boo gisee bilaadu Sham dafa fees ak yonent foofu la ñoom naa Ibrahim Seydina Ishaq Seydina Yuusuf euh, ñoo ñëpp foofu lañ cosaanoo même bu dee Seydina Yuusuf kaana fi bi bi Misr après Seydina Yaqub Seydina Muusa alayhi salaam ñoom ñépp bi mu jógee Égypte gis nga fa la doon dem ñoom ñépp Sham mu ne man nag damaa yaakaaroon ne bilaadu Sham fa lay génne fa lay feeñ ndekete yoo mu ngi feeñe bi ardil qurab mooy dëkk bi nga xam ne dëkkub nepp nepp la mooy nepp nepp mooy jujubier bu ma juumul comme la alay saab saab waxoon yutahhiruhu yutahhiruhu al maa'u wal qarad wal qarad voilà bi ardil qarad nekkate ci suufu nepp nepp mooy ki nga xam ne garabu nepp nepp dafay sax lu bari muy réewu arab yi ndeke foofu lay génne lam waxoon ci ni ñuy wullee der bam rombee saxaabaa mi di xadiis sayyidatu Maymuna bintul Xaaris Hilaaliya radiyallahu taala anha wa ardaaha mu ne marra rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi shaatin yajurrunaha faqaala hal intafa'tum aw faqaala hal intafa'tum bi ihaabiha qaaluu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam innaha mayta qaala yutahhiruha almaau walqarad loolu boo demee ci bulughul maram bi voilà di nga fekk ci kitaabul ba kitaabu tahaara baabul aaniya mu ne marra dañoo romb xadiis sayyidatu maymuna bint alxaaris suñu yaay maymuna di doomi alxaaris alhilaaliya ko jóg hilaal alhilaaliya mu ne marra rasulullah marra nabi yonent mi alei salaam dafa romb bishaatin ci benn gàtt boo xam ne mu romb yenn ci saxaaba yi di ko diri di ko yóbbu am na ci yenn riwaay yu ne xarum sayyidatu maymuna la woon mu faatu ñu koy diri di ko yóbbu mu romb leen ne leen hallan tafaatum bi ihaabiha comme que moom faatu na lan moo leen tere woon Euh, ngeen ngeen jariñoo der mooy moom faatu dëgg la mais der bi manoon ngeen ci daan jariñoo manoon ngeen ci defar ay dàll par exemple di ni ko weer ko wala après yére woo xam lu ngeen ngeen xool daal li ngeen ciy def xaalu saxaaba yi ne ko radiyallahu anhu ñoo ñële aka innaha mayta ne koy naturel saa saam xar mi dafa faatu de mooy dafa dee dee naturel moo tax ñu koy sànni ji mu ne yutahhiruha almaa wal qarad mu ne ndox ak neb-neb mooy boo ko tanee der bi boo ko feesee comme ko faat na dangay dindi fee der bi après nga wulli ko boo ko wullee après noo koy defee bil almaa wal qarad noonu ko ciy siwe boo ko defee weer ko ba mu baax lay mujju baax nga mën ko utiliser te lool medd la moo tax ayyuma ihaabin dubigha faqad tahur xadiis ibni abbas radiallahu taala anhu yi inda al imaami muslim waaw ida dubigha al ihaabu faqad tahur wala bu ñu wul bees wullee al ihaabu der faqad dëgg-dëgg tahura laab na kon moo tax loolu waxu zaahiriya yi incha allah mooy li gën a dëgër der nu der deroo ak deru animal bu man di doon bu ñu ko wullee qad tahura man nga ko utiliser contrairement ak comme suñu ngir bi que du du du der deree ak ñeneen yooyu boobu masala la boo xam ne bu bari ay wax la ëpp na siis wax yi dem ci masala boobu ndax der euh, yooyu ku ci bëgg am lu leer nga dem ci sharxu sheykhina fatxul xakimi al-allaam lima fi buluuxil maraami min al-fawaa'idi wal ahkaam muy shara buluuxil maraam bu suñu sëriñ cheikh Muhammadul Mustafa boo demee foo dinga fa loolu kon nag kon mu ne bilaadul qaradi man foogoon naa ne Shaam lay feeñ dekete yoo bilaadul qaradi kenn yonent boobu alayhi salaatu salaam ndekete booy bun dëkkub neb neb ba fa lay génne léegi mu ne ko nag mu ne ko man moom dama koy gëm dëggal ko même bu dee gisuma ko waaye nag j'ai peur bu ko sama boss bi di yégee sama boss bi muy alxaaris mi nga xam ne maay son aide de camp bu ma yégee nag peut mu mu faat ma te bu woowaa ma faatee mooy Qaysar du man lu dul kontaan ci affaire boobu waaw surtout ah, moom esprit romain la yor moom xamul Qaysar te Qaysar moom avis moom moom xam ne ne yonent bi alayhi salaam dëgg la comme ni ko Abu Sufyaan doon kii wekk lettre ba ko Dihya jox waaye nag enjeu yi de c'était trop quoi oh, ñàkk sama nguur gi te gaay yi kenn ñu assassiné moom nag pour moom bon Qaysar day yor aviwu romain yi rek mooy xalaatuñu di dugg beneen religion mu ne kon nag damay ragal sama boos bi yëg ma daal di may rey Seydina Shujaa radiyallahu anhu mu ne wa kaana yukrimuni wa yuhsinu diyaafati wa yuxbiruni bil ya'si min al wa yaquulu huwa yaxaafu qaysar nee na waa nag di mira moomu son chambellan nee na nag man nag dama doon teral li ma fa nekk defe foofu yépp ba ma amee connaissance ak moom ba ma ko waxee ne ko dañ maa yónni bañ commencé discuter depuis boobu daf may teral moom alxaaris ibn abi shimr al daf may teral ba pare mu ne ma di rafetal nag sama sama sama sama sama séjour foofule ba pare nag mu may wax ci désespéré goo xam ne moom la désespéré ci alxaaris mi quoi ba pare mu naan ko ba pare mu ne ma gis nga nag alxaaris naa lay gël leen non Qaysar rek la ragal boo gisee nag ah c'était normal de buur yi taa yooyu li yooy xew de gaa yi dañuy am droit de vie et de mort ci bakkanu nit ñi même bu dee ne yaa leen toogal ci bërëb mën nañ la dégrader léegi ray la en public la <laughs> mu ne gis nga nag al gis nga boo xamoon sama chef bi sama patron bi ni mu ragale Qaysar non ni mu ragale César sax dafa ëpp doole laa ilaha illa allah yaxaafu Qaysar Seydina Shujaa radiyallahu anhu ne fa benn jour nag fa xaraja alxaarisu yawman fa wada'a taaja ala ra'si fa adina li fa udina li alayhi fa dufi'tu fa dafa'tu ilayhi alkitaab fa qara'ahu thumma rama bihi nee na nag benn jour nag mu daal di génn mooy foo xam ne nag léegi ña fay ñëw dinañ ko mën di gis audience yi mën a jógaan ndax temps yi yépp moom talu ko woon ndax il fallait mu nekk avancé ci préparatifs yi ngir teral ki nga xam ne mooy le César bi Hiraql la mu ne léegi mim génnee jël taaj bi moom la wolof naan ndëppal buur jël ndëppal buur bi mooy euh, kii bi euh, nu mu tudd Euh, couronne bi voilà couronne bi daal di koy teg ci bopp bi voilà teg couronne bi ci bopp bi ñépp xam ne kii mooy buur bi ku dul buur doo couronne léegi nee nag ñu feer ñu yëgle ma que ne man maa ngi doon xaar nee bi ma duggee bi ma agsee ci moom ma daal di koy jox téere bi mooy lettre alayhi salaatu salaam mu daal di koy liir sànni ko wa qaala man yanzi'u min man yantazi'u minni mulki ana ana sa'irun ilay walaw kaana bil yamani jittuhu bin naas nee na dafa mer dafa liir liir bi ki euh, lettre alayhi salaam mu daal di mer quoi jël lettre bi sànni ko ne ana mooy xëccoog man sama nguur ndax moom jàpp na naan ya kii daf ma bë dafa teg bët sama am sama nguur gi sama nguur gi la teg bët moom la bëgg a jël moo tax mu waxe noonu ndax buur moom euh, li naan euh, ab tëgg lu mu wax ci ci ci ci ci bëy wu feebar ñu ne waa ji der ba rekk la soxla moo tax wala <laughs> fuy wax ak tëgg moom lu mu wax ci bëy wu feebar ci bëy wu feebar ñu ne ah waaye gis nga bu naan waaye bëy wee waa ah, teeñ koo gaaw rendi waay bala moo faatu ñuy ñàkk gaa yi ne loolu lépp ndawal wi ndawal li taxul muy wax de ab ab ab non ab ab uude lañ wax wala lan yu mel noon <laughs> li ma soxla du dara dul der bi daal la bëgg après moom bu man koo récupérer man cee defar ay dàllam mag yooyu kii nag ñoom jàpp nañ ne lu ñu leen wax ci yu mel nii mooy topp ma mooy kii dafa bëgg jël sama nguur mu mer sànni lettre bi ci suuf sànni ko ne ana kan mooy jéem foqar di xëcc xëccoog man sama nguur gi man képp ku def lool man dinaa dox je vais marcher vers lui sur lui tamit maa ngi ñëw song ko kooku mu xam walaw kaana bil yamani jittuhu bin naas même bu ne woon yaman yaman da leen sori woon mooy ne foofu man di féete même yaman li muy sori sori sori liñ naan gisuma la ndar ngir wax ne dafa sori booy waa ji wax bon wala mooy pour ñu joxe fu sori exemple fu sori ñu ne waa ji de fu sori la jóge rek joxe fenn fu sori mu ne mu ne même bu dee yaman la nekk dinaa ko fa indil ay nit yoo armée yoo xam ne ngir song ko kooku nga xam ne dafa soxlu sama nguur mu ne moom falam yajal jaalisan hatta al-layl wa amara bil xayli an tunaal wala an des nga fa mu toog noonu ba mu génnee toog ci kii bi nee na fa la nekk bu guddi après mu digle ne fas yi nañ waajal fas yi ngir mu dem song yonent bi alayhi salaatu wa ndax lii leetaram bii du dara lu dul kii dafa ma déclarer guerre parce que kii dafa bëgg nangu ma topp ko mooy dafa bëgg nangu sama nguur ah. mu digle ne nañ waajal fas yi nan jël seen tànk yi def ci feer yi bu baax bu ko defee ba nga xam ne ñu xam ne fañ jëm dafa sori te tamit ci xare lañ jëm summa qaala léegi ginnaaw gi mu ne ma man al Shujaa ibn Wahb axbir saaxibaka bima tara wa kataba ila Qaysar yuxbiruhu bi xabari nee en plus il l'a fait pour ma gisaale gars bu ñuy préparer waa Ghassan bu ñuy waajal fas yi ñuy xare ji mu may jéem a gaa yi waajal fas yi waajal kii bëgg yépp taxaw mu ne ma hee demal nga xabaar ki la fi yónni sa waaji alayhi salaatu wasalaam li nga gis gis nga li nga gis li ma koy waajal mu ngi nii demal nag nga ne ko ñoo ngi ñëw ñoo ngi topp sa gannaaw nee na ba pare mu yónni lu ca Qaysar bind ko ab leet ngir yëgal ko ci sama xabaar mooy que ne man dama fi indi lettre di wax yoxu yonent bi alayhi salaatu salaam ak man li ma waajal man alxaaris ibn abi shimr ngir dal ci kaw mu ne fa saadafa qaysaru bi iliya wa indahu dihya wa qad ba'athahu sallallahu wa sallam ilayhi falamma qaraa qaysaru kitaaba alxaarisi kataba ilayhi an laa tasir ilayhi mu ne léegi bi mu bindee qaysar di ko wax ni mu demee ak yooyu mu ne mu dajeek qaysar fekk mu ñëwoon Iliya xam nga moom wax nañu sànq ci préparatif ngir ngir ngir ngir ganale ko la newoon moom nag ci lim dina gaaw comme que mu ngi baytul maqdis mu gaaw yónnee foofale yónni ko leer mu ne mu dëppoo fekk Dihyatu ibn Xalifa al-Kalbi comme niñ ko gise woon demoon fa moom it doon yóbbu lettre alayhi salaatu salaam di ko jox ki nga xam ne mooy Qaysar di Hiraql mu ne bi nga xamante ni ci la Qaysar liir lettre al-Haaris ibn mu dal di koy tontu bind ko lettre nu mu gën a gaawe na ko bul arrêteel sa armée bi nga defar ngir dem ci kooku li bu ko def bul dem ci moom bàyyi ko te nga dikkal ma ñëwal ñëwal fekk ma fii Iliya man Qaysar man César damaa bëgg nga fekk si ma fii Iliya qaala sayyidina al-Shujaa' wa raja'a kitaabu wa ana muqiim fad'aani nee man moom fa nekk même lettre bi yóbbu nañ ko ci Qaysar mais nag day xam ne soriwul woon yenn sor yi tamit ndax moom Ghassan soriwul woon Iliya noonu nee na lettre bi bañ ko yóbboo ba ni muy ñëwaate réponse u Qaysar fala ma fekk nee naa bi mu jotee la réponse u Qaysar moom al Harith ibn Abi Shimr fa da'ani mu woon wa qaala mu ne ma mata turiidu an taxruja ila saaxibik qultu gadan fa amala lii bi mi'a wa wasalanii mira bi nafaqatin wa kiswa wa qaala iqra ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam minni salaam wa axbirhu bi anni mutatabbi'un diina fa qadimtu fa axbartuhu sallallahu alayhi wa sallam fa qaala baada mulkuhu waqtara'tuhu min mira salaam wa axbartuhu bimaa qaala fa qaala sallallahu alayhi wa sallam sadaqa. nee na ah bi mu ne ma moom alxaaris ne ma kañ ngay dellu sax yow. mu woolu ma ma ñëw bi liiree lettre réponse Qaysar ba pare mu ne ma kañ ngay dellu ma ne ko suba suba de la fas yéenee dellu neena mu digal mu digle ñu jox ma kado bi mi a ci loo xam ne cent la cent lan loolu nag jotu koo leere leeral cent dinar cent dirham cent lan loolu nag jotu koo leeral mais mooy teral gi ñu doon teral ar rusul ñi ñu yónni émissaires yeeg yooyu envoyé spéciaux yi buur yi yónnante wala kilifa yi mooy même bu dee d'accord ci li nga muy wax danga koy teral nee na nee na mira mooy waa ji son chambellan di mira kanta moom mu daal di may jox jox ma xaalis ak ay yére waqaala mu ne mu ne ma ja boo demee nag ma jottali nuyoo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam man mira te nga yëgal ko ne ko man diineem ji laay topp di mooy musulman la muslim la ko bu ko topp nee na bi ma dégmalee man Shujaa ibn Wahb bu ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa axbartuhu ma daa koy nettali ni mu sama digganteeg alxaaris ibn abi shamir ak miraawak la fa xew yépp mu ne baada mulku yonent bi aleyhi salaam ne alkuna nga kooku nguuram alkuna mooy kooku ñàkk na nguuram allahu akbar mu ne kooku baada mulku kooku nguuram alku ñàkk na ko nee na waqtaratuhu mira salaam ma jotal ko nag yónne nuyoowu mira moom mële chambellan bi ma daal li koy xabaar lim ma wax jottali ko li ma miraa wax yonent mi aleyhi salaatu salaam ne sadaqa wax na dëgg mooy jullit la tuub na kooku dëggu na radiyallahu taala miraa wa ardaahu wa bih wa ja'ala al firdaws al a'la maskanahu kon ginnaaw loolu mooy li jëmoon ci lettre boobu kon gis nañ waa ji tuubul moom bu dul woon xay bu dul woon Kisra sax Qaysar bokk waajaloon na ba ne day xeex yeeg alayhi salaatu wasalaam te gis nga gaa yi nii ñii nii nii yépp ay Qaysar ay Xaaris ibn Abi Shamir bi Shimr bokk ibn Abi Shimr waa Ghassan ak ñooñu jàppal bu baax bu ñuy gis ghazwatu Mu'ta di nga leen mënaan Mu'ta waaw Mu'ta di leen dégg te muy am ci huitième année bi moom lañu waroon a gis far fàttale li nga xam ne mooy lettre yi ñu nekk ci lettre yi ba léegi di waa Ghassaan inshaa allah kon ginnaaw alxaaris ibn abi shimrin al-Ghassaani wa kaana saaxibu Ghassaan ki nga xam ne moo ci topp mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni beneen lettre ginnaaw Hawza ndax Hawza waxoon nañ la ne moom moo jiite woon ñi nga xamante ne muy Hawza mi nga xam ne moo ne woon alxanafi saaxibul yamaama ni nga xam ne noonu la waxoon bi ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni leetaram ba moom booy nañ la ne moom baada mulkuhu baada wa baad moom moom miit këne nguuram alkuna ñàkk na nguuram alkuna ñàkk na ko ñàkk na ko te moom gisoon nañ ne ba nga xam ne ci la alayhi salaatu wasalaam jóge fatxu Makka ca yoon wala ko seydinaa Jibril ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam yëgal yonent bi na ko Hawza Ali al-Hanafi saaxibul Yamaama faatu na bi nga xam ne nag ci la faatu dafa am keneen koo xam ne moo fa newoon muy limatul kaddaab moom moom nag aleyhi salaatu wassalaam bindoon na ko lettre moom lañuy gis nii ci riwaaya boo xam ne imaam ibn saad moo ko soloo jële ko ci sëriñam bi bi sanadin da'if waaye imaam ibn hisham tudd ko mu ci siiratu ibn hisham ci siiratu ibn hisham am na benn partie nag ci nettali bi boo xam ne imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi soloo na ko ci musnadam naka noon al imaam abu daawud as-sijistaani yu fi sunane ci sanad boo xam ne bu wér la imaam ibn isxaaq soloo na boobu ñu lay bëgg wax bu ñu ñëwee dinañ ko leeral partie boobu ci nettali bi ci sanad boo xam ne bu munqati la dafa dog léegi ana musaylimatul kaddaab mi nga xam ne ginnaaw Hawza ibn Ali al-Hanafi moom moo mujj nekk saaxibul Yamaama yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yónnee lettre daal koy jox riwaaye yi nee nañ daal koy jox Seydina Amr ibn Umayya Amr ibn Umayya ad-Damri ça te dit quelque chose ce gisoon nañu ko ci lettre yi gisoon nañ seydina ki nga xam ne mooy amr ibn umayyata ad-damri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom seydina amr ibn umayya moom la yonent mi alayhi salaatu salaam yónnoon ci kan ci ko ñu gisoon an-najaashi ci an-najaashi moom nag Seydina Amru boobu moom la yónni tamit ci ki nga xam ne mooy ndax eh, mooy ki ñu wax sànq muy Musaylimatul Kaddaab Musaylima al Kaddaabu Musaylimatu la tuddoon yeneen tubaab yi sax sax mu ko tuddee al Kaddaabu waxukatu lu amul lu màgg. léegi moom mu bind yonent bi alayhi salaam pour tontu di tontu wooteem gi mu ko woo di ko woowee ci diine waaye dañuy gis ne Musaylima ci wufuud yi bu ñu agsee ci parti yi nga xam ne délégation yi doon jóge ci réewu arab yi di ñëw mën Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam Musaylima ci boppam jóge na Yaman ànd akub délégation ñëw ci Yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko proposer comme li nga xam ne moom la doon prop moom la wax ci lettre bii lu mel nii lan la wax moom Musaylima al-kaddaabu alayhi min Allahi maa yastaxiq imaam Ibn Hisham soloo na ko mu'allaqan ba fii nag imaam al ak imaam Ibn Sa'd ak imaam Ibn Hisham ñoo soloo lii ci seen sanad yi ñoom ñépp dafa da'if mu bind ci min Musaylimata ras rasulillah ila muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam salaamun aleyk amma ba'd fa inni ashraktu ma'aka fil amr wa inna lana nisfal ardi wa li qurayshin nisfal ardi walaakinna qurayshan qawmun ya'taduun <laughs> musay Musaylima day font ko ay bi ak difda ma ak yooyu al fiilu mal fiil ne day jéema defar ay poème euh, boo gisee même waxam jii nii da ko doon jéem a da ko doon jéem a kii quoi di ko jéem rime euh, rime déggal li wax min musaylimata rasulillah ila muhammadin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam salaamun aleyk amma ba'd fii lay rimee fa inni ashraktu ma'aka fil amr wa inna lana nisfal ard wa li qurayshin nisfal ard walaakinna qurayshan qawmun ya'taduun mu ne lii de lettre boo xam ne min Musaylima mu ngi jóge ci Musaylima ci moom la jóge ci Musaylima rasuulillaahi di ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam Musaylima moo moo ñeme yàlla ko min Musaylima rasuulillah mooy usurpation lay def mu ne lettre bii mu ngi bàyyeekoo ci mu say ma ndaw yàlla xam nga lool lool mooy kadib gi gën rëy fan la ko yàlla yónnee ba mu ne moom lettre bi moom ci Musaylima rasulillah ila Muhammadin jëm ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulillah moom it ndaw yàlla la ndax moom loolu la doon wax dañ ne moom moog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent sallallahu alayhi wa sallam gëm na ne yonent la moom Musaylima mais sauf que nag moom ci boppam yonent la en même temps ñuy ñaari yonent fii. mu ne ko nag salaamun aleyk yal na jàmm nekk ci yow moo bu doon comme si mon confrère de yonent <laughs> amma ba'd ginnaaw lii fa inni man musaylima ashraktu maaka fil amri mooy maag yow ñoo bokk mbir mi associé naa ak yow ci mbir mi mooy nubuwa gi ñoo ko bokk nabi nga may nabi rasul nga may rasul ñoo bokk nubuwa bi ñoo bokk risaala bi wa inna lana nisfal ard ñeel nañu ñun ñoo moom nag maag yow ñoo moom une de la terre une suuf si Quraysh non une partie de la terre fii man maa yor benn côté bi mooy mag yow ñun ñoo benn wàll gi fa ne naa nisfal ard ñoo benn partie suuf si wali Quraysh ñeel na Quraysh nisfal ard beneen partie bi dangay xam la terre dara bi yàlla da koo xaaj lenn li mu defal ñu ko man ak yow li ci des nag waa Quraysh walakin waaye li am ba des mooy Quraysh au lieu yem ci li leen yàlla sédd waaye ñoom qawmun ay nit lañ yoo xam ne ya'taduuna dañuy dépasser les bornes mu ne walakin qurayshan waaye malheureusement xaw qawmun ay nit lañ yoo xam ne ya'taduuna dañuy dépasser les bornes yemuñ ci li leen yàlla yàkkal ñu bëgg antimoo liñ yor jël fi keneen summa katawa ilayhi rasulullah léegi nag Ah, kii wo non non léegi lettre boobu mu dal di koy jox ñaari gaay mu ne fa qadima alayhi rasulaani bi hadha alkitaab mu yónni ko jox ko ñaari gaay gaay yi ñëw indil yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax Musaylima da leen yonent la mooy ñoo xam ne dañu ko jàppe yonent léegi ñu ne mu ne jox leen lettre ne dem leen ngeen joxal ma ko sama mbokk yonent bële nekk Medina wal iyaadu billah léegi euh, mu ne gaa yi mu jox ko ñaari gaa yi ñu indil ko ko mu ne bi nga xamante ni ci la ko liir mu ne leen yonent bi aleyhi salaatu salaam bi ñu ko indilee lettre ba liiral ko ko mu ne gaa yi ñoom ñaar ñi ko indi naa ni antuma yéen ñaar lan ngeen xalaat lan ngeen di wax yéen lan mooy seen wax seen position ci li leen seen waa yoon yónni lettre bi lim ci wax. xaalaa ñu ne ko naxulu kamaa xaal gaa yi ne ko ñun moom ñoom moomu bokk lu ñu wax ñun moom Musaylima lu mu wax moom lañu wax mooy ne eh, <laughs> laka laka walahu nisfal ard nisfal ard wali qurayshin nisfal ard walakinna qurayshan qawmun ya'tadun yaa moom yéena moom benn parti quraysh moom beneen parti waaye Quraysh nag malheureusement dañu nekk nit ñoo xam ne ñoom dañoo beew ñun loolu la wax li mu wax rek lañuy wax fa qaala alayhi salaatu wasalaam yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne ne la tuqtal la darabtu anaqakuma voilà côté bii nag la imaam ahmad solo ne bi gaay bi ñu indee Musaylima bi mu indee lettre ba di ña ko indi yeneen bi aleyhi salaatu salaam laaj leen hein ne leen yéen lan ngeen xalaat ci moom li mu wax ñu ne ñun d'accord nañ ñoo bokk lu ñu wax yeneen bi aleyhi salaatu salaam ne amaa maa ngi koy wàcc yàlla ne gis nga bu dul woon ne émissaires yi ñi buur yi yónni kenn duñ duñ leen rey duñ leen def dara bu dul woon loolu dóor naa seen doq yi yéen ñëpp yéen ñaar ñépp laay laay laay laay laay laay laay rey dóor nañ seen doq yi jaasi bu yàgg summa kataba ilayhi rasul yonent bi sallallahu alayhi wasallam après muy tontu Musaylima bindal ko benn lettre boo xam ne imaam Ibn Isaaq daal dina koy solo ci isnaad boo xam ne bu munqati' la boo demee ci

inna al arda lillahi yurisuha man yashaa'u min ibaadihi wal aaqibatu lil muttaqiin mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne bismillaahi rahmaani rahiim bind benn leer di ko toon ne bismillaah ci turu buur yàlla mi nga xam ne arrahmaan yu fees dell yërmande arrahiim te yërmandeem yaatu lay tàmbalee min muhammadin sallallahu alayhi mu ne lii mu ngi koy jële ci seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ila musaylimata alkaddaab lettre bii de seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ila le plus grand explicateur le menteur en excellence mu ne assalaamu ala man ittaba yal na jàmm nekk ci képp koo xamante ne nii dafa tab topp yiw gi njub gi yal na jàmm nekk ci képp ku topp njub gi amma baada ginnaaw lii inna al arda lillah mu ne inna al arda suuf si de lillaahi ñeel na buur yàlla yuurisuhaa moo koy donnuloo man yashaa'u ku ko so min ibaadihi ci jaamam yi wal aaqibatu te mujjanteelu mbir yi saa su ne lil muttaqiina day ñeel ñi nga xam ne ñoo ragaloon yàlla nga lii benn partie la ci saar boo aaya bu nekk suuratul Aaraaf aaya bi mu ne ko inna arda lillah suuf si buur yàllaa ko moom kon li nga wax amul këne buur yàlla dama daggal maag yow lenn parti beneen parti bi waa Quraysh ko moom mais Quraysh dañuy dépasser les dañuy tooñ di dépasser les lu ci ci seen li leen yàlla sédde lool amul innal arda dëgg-dëgg li am mooy suuf si lillaahi ñeel na buur yàlla yórisuhaa moo koy donnloo man yashaa ku ko soob min ibaadihi ci jaamami wal aaqibatu mujjanteelu mbir yi lil muttaqiina ñeel na ñi nga xam ne ñoo ragal buur yàlla aa kon ginnaaw bi nga xamante ne lettre boobu kon moom la yónni ki nga xamante ne ni mooy Euh, Musaylima sànq gis nañ ne imaam Ibn Hisham nee na Shujaa ibn Wahb Seydina Shujaa ibn Wahb Jabala ibn al-Ayham ci moom la ko yónni woon euh, loolu noonu ku mel ni imaam Ibn Sa'd solo ko jëla ko ci riwaaya imaam ki nga xam ne mooy al raxmatullaahi alayhima kon xam naa lettre yooyu la gis tey bii di ñëw nag xam naa insha ci lañuy jeexale leneen lettre yi nga xam ne bariwuñu après bu ko defee bu ñu ko jeexalee nag ñu daldi dugg ci li nga xam ne mooy ci njàngat yi buñ ci paree daldi gis li ci boroom xilaas radiyallahu anhu wax muy Seydil Xaaji Maalik alayhi ridwaanul maalik insha allah ci bunt bi jëm ci rasaa'il yi kon xam naa tey dañuy yem nii ko ah ba jotaay bii di ñëw ñu di àggale ba léegi ñu ngi ci lettre yi alayhi salaatu wassalaam di jamono ak ñi nga xam ne ñoo njiitu jamono joojale insha allahu alam